rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal arba'iin ba'dal mi'atayn kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn ci chapitre deux cent quarante-neuf di baabu maa yaquluhu inda an-nawm xadis bi nga xam ne moom lañ nekkoon doon ko gis mu doon xadis mille cinq cent cinquante neuf mu noon waan aliyin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu wa li fatimata radiyallahu anhuma idaa awaytumaa ilaa firaashikumaa aw idaa axadtumaa madaaji'akumaa fakabbiraa salaasan wa salaasiin wa sabbiha salaasan wa salaasiin wa ahmada salaasan wa salaasiin wa fi riwaaya at-tasbiihu arba'an wa salaasiin wa fi riwaaya at-takbiiru arba'an wa salaasiin muttafaqun alayhi mu ne woon mu ngi doon jële ci saydina mawlana amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ali ibn abi talib asadullah al-ghalib radiyallahu anil jami' anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu daf ko wax moom wali Fatima ak soxnaam di Fatima Zahra al-Batul bint xayril bashar radiyallahu ta'ala anhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi al-tahirin amin ne leen ida awaytuma ila firashikuma bu ngeen demee ngir tëddi aw ida axadtuma madaji'akuma bu dee jël ngeen seen position ci lal bi bu tëdd fa kabbira na ngeen kabbar salatan wa akbar fanweer ak ngeen wax subhanallah salatan wa ngeen wax alhamdulillah ku nekk ci yéen ñaar salatan wa muy li nga xamante ne salaasan wa salaasin euh, euh, fanweer ak ñett wa fii riwaaya mu ne am na ci riwaaya bu ñu ñëwee ak tasbiihu arba'an wa salaasin te loolu mooy li imaam Ibn Sirin wax ne subhaanallahi bi fanweer ak ñeent la wa fii riwaaya am na neneen beneen boo xam ne te loolu mooy yëpp ak takbiiru allahu akbar bi moom moo nekk arba'an wa salaasin trente-quatre mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari naka noonu al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo xadis bi ci lañ nekkoon suñu jataay bii ñu génn euh, gisoon nañ euh, baat yi ak taxriij bi euh, ak yenn yi nga xamante ne ni mooy yaatal ci yaatal. léegi nag tey mu defe woon ni walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne mooy côté wu. Euh, njàngat waaw gis nañ njàngat bu njëkk mooy taxrij bi fan la nekk nan la baat yi ñëwee taxawoon nañ ci voilà euh, léegi nag mu des côté bi nga xam ne mooy lëkkaale deuxième njàngat lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bi am ak suñu bunt bii ñu nekk di wax ngëneelu di wax bopp li nga xam ne moom la jaam di nit ki góor ak jigéen ñoo ci yem di wax wala nguunu ngaana tamit ñoom ñëpp mooy ku nekkub jullit rek di wax jamono ji nga xam ne ca lay nelaw ñu ne la euh, lëkkaale bi feeñ na te leer na zahir al alaqa zahira ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax Seydina Ali radiyallahu anhu ak Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne leen ida awaytukuma ila firashikuma wala ida axadtuma madaji'akuma bu ngeen ñëwee bay tëdd wala bu ngeen jotee tëdd laata bu ngeen tëddee na ngeen wax lii kon nag lëkkaale bi leer na nga dugg ci baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne borom bi nee na wal baaqiyaatu saalihaat xayrun inda rabbika sawaaba li nga xam ne mooy al baaqiyaat yi nga xam ne ñooy yi des waaw te loolu xadiis ñëw na di leeral na ñooy yi ay subhaanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar voilà yii nii kàddu yi ñooy yi nga xamante ne ñooy al baaqiyaat as-saalihaat yi nga xamante ne ni ñoom de xayrun Allah waaw inda rabbika nag sawaban wa xayrun amala waaw kon loolu mooy ci suuratul kahf sinon bu dee ci suuratu Maryam euh, euh, wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaban wa xayrun maradda voilà loolu bu ko jaawale bële moo doon almaalu walbanuuna ziinatul xayaati dunya wal baaqiyaatu saalihaat dooru ñëw xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amala voilà loolu euh, bu ko jaawale léegi nag mu am beneen bi nga xamante ne suuratu Maryam la alayha salaatu wa salaam wa yaziidu allahu alladina wa xayrun maradda voilà muy baaqiyaatu yi nga xam ne ñooy des boo taxawoon nañ ci ñenn ñeneen ñooy farata yi jël nañ ko Ibnu Abbaas ñeneen yooyu yëpp waxoon nañ ci taxawoon nañ ci euh, mooy euh, yi nga xamante ne ñooy kaddu yi nga xamante ne ñoo gënal borom bi tabaaraka wa taala ci lépp ndax lépp ci boppam lay dellu ci li nga xam ne moo tax mu taxawal asamaan ak suuf mooy ñu koy jaamu ah, mooy kabbira sabbiha wahmada waaw kon lii mu nekk lu ama am solo loo xamante ne nii nañu ko jàpp kom niñ koy gise ci biir Seydina Ali ibn Abi Talib niñ ko gisoon jotaay bi ñu génn radiyallahu anhu nee na man ba ma ko yonent bi alayhi salaam ku waxee euh, ba léegi nii may wax ak bàyyiwuma ko ñu ne ko wala laylatu siffin ah même guddik siffin mu ne wala laylatu siffin même boobu bàyyiwuma ko boobu nag am na riwaay yi wane da koo fàtte woon début bi waaye laa laata fajar di jot la ko fàttaliku daal di koy def voilà loolu la wax <laughs> waaw moo tax am na ci riwaaya bi nga xamante ne euh, dane illa laylata siffin fa inni unsituha hatta dhakartuha min akhir al-layl ali radiyallahu anhu ne biñ ko ne ba même même siffin mu ne même guddi googu waaye nag dañ ma koo fàttale woon ba ni nga xam ne laa koy fàttale ko ca jeexitalu guddi ga ca fin wu guddi ga mooy kon mujj na ko def allahu akbar waaw waaw loolu am na ci riwaaya boo xamante ne nii bu imaam Ahmad bi moo ko solo Euh, muy Ali ibn Abad boobu mu ngi ci riwaa imam Ahmad musnad imam Ahmad mu ne ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna illa laylata siffin fa inni dhakartuha min akhir al-layl fa qultuha mu ne fàttewuma ko ludul guddi googu ndax li nga xam ne moom la préoccupé woon ci xare bu mag boobee ba ni nga xam ne ma borom bi def ma fàttaliku ko ca jeexitalu guddi ga ma daal di koy wax kon nag mu ngi noonee loolu la xam ne fii bu ne même. Euh, ci riwaayaat saxiixayni yi que ne même euh, bu ñu nekk wala laylatu sifin mu ne même wala laylatu sifin loolu yeneen riwaay wane nañ ne mooy da koo fàtte woon mais laata guddi liggéey jeex borom bi daal dina koy koy euh, fàttali. kon ñu gis loolu luñ ci bëggoon a wax mooy saxaaba yi radiyallahu anhu te yàgg nañ koo gis Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ak ñi nga xam ne ren saa salaam ku nekk lépp loo xam ne moom la jaayante woon ak wala digaloon la ko doo fi nekk naan est-ce farata la wala boog sunna la wala yu mel noonu non seulement waxuma boo ko jàppee mais fekk bi ngay génn àddina doo ko baax waaw constance boobu nag bokk na ci li nga xam ne la sa jiilu saxaaba génération saxaaba yi radiyallahu anhum féetee kaw nirut ñoom mooy sax boog nga xam ne lañ sax ci yiiw goo xamante ne lu leer la lu tukkee ci yonent way saasaam ñu nekk ci te du mooy événement yeeg xew-xew yi du leen baaje bañ ba ko déedéet waaw yàlla xam na ne ñun suñu génération yi te wax naa la yàgg du du léegi la tàmbali ah. mooy al istiqaama tegu ci yoon ba pare co wooral ci te doo ci teggi sa tànk foofu mooy problème bi ñu bari ci ñun walilah alhamdu wal minna dinañ gis dëgg am benn fubbu tàmbali waaye boo moywul balaa ngoon nga gis ñu bari baax ku bàyyiwul fii ak ngoon it boo moywul balaa une semaine mu baax wala ku bàyyiwul fi ak une semaine balaa un mois na ainsi de suite wala bu at mi jotee boo ñëwaatee fekk ko ci leneen mooy sax nekk ci mbir waaw qul amantu billahi summa istaqim yeneen saa salaam gisoon nañ xadiis boobu fii waxal ne gëm naa yàlla ginnaaw ba nga ko gënee nag ak la ngay koy taxaw ngëm yàlla ko nga songoo rasi te doo ci tegg sa nag waaw as-sabat waaw wa sabbit aqdamana allahumma sabbitna ala al-khayr borom bi yàlla na nga ñu dëgëral ci yiw kama sabbatta ashaaba rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam comme ni nga saxale dëgëral saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci li nga xam ne moom lañu suñu sang bi alayhi salaatu salaam bàyyee woon waaw gis nga Seydina Ali waaw boo yoree addu alayha lu baax ca biir ñu koy dugal lu ñëw rek nga bak waa waaw uti lay nag lu ñëw rek nga ah kii yee taxoon quoi noonu ngay tàmbalee nag gis nga booy permettre sa bopp yooyu écart yooyu nag moom garaawul tay c'est euh, vrai que y'a un an ba léegi maa ngi koy def tay rek san yàqul dara ah Iblis am na la danaan faay am na xaaral bu beneen yoonee mu utalaat ko leneen ba bu mujjee gis nga faay yi yooyu noonu muy ba mooy ëpp yim koy def waaw ba ni nga xam ne la koy bàyyi mu ne këlëb kon nag as waaw kon nag ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu saxal ñu ci yiw ginnaaw bi nga ko xamee allahumma waaw waaw ñu ngi lay ñaan waaw nga sabbit qulubana waaw waaw allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana loolu la ñu borom bi doon sax allahumma ay eh, sa borom la tuzigh yàlla na bul jengal qulubana suñu xol yi ci yiw gi ñu teg ginnaaw bi ñu ci gillee buñ ko fi bàyyi di di dem ci leneen waaw waaw te nag côté bu baax beeg côté bu bon bi bu bon da ngay gis ñu bàyyi dara loo xam ne caaxaan la neen la waaw ba ko ne dañ koo ba ngir yàlla te loolu walla yi nga xam ne dañuy yàq personnalité bi ak lépp banaa ko ngir yàlla nga ne banga waaw ñoomin bool yéeg yëpp ba nga ngir yàlla waaye léeg-léeg li tax ñu ciy tàddiwaat mooy sarti tuub lañ dul doxal ak mbir boo nee ba nga ko ngir yàlla lay tax lépp lu la ciy jëmeeti nga fexe couper loolu lool lañ dul def bu ñu ko bax waaw mais ba nga ko ba pare yow ba nga naan sàngara ba pare yow euh, timis bu ne guddi gu nekk ñu gis la ca buntu baar ba ngay taxawaalu saay <laughs> da nga ne tuub nga dootoo fa dugg sa waay <laughs> loolu caaxaan la kon gis nga Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib radiyallahu anhu wa ardah leneen loo xam ne lañ ciy jànge ci xadis bu rëy bii buñ commencé ci kaw ngir bañ a perdre le fil mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dafa dégg ci yenn riwaay yi te ne yoneen am na ay sab yu ay sabaayaa yuñ ko ëmb yu ko dikkal bon boroom xam-xam yu bari nag dañoo dañoo jàpp ne mbir mi ci euh, xare la jóge loolu moo tax ñoom li ñuy waxe ñuy waxe comme si que mbir mi mooy al alxumus am nga borom bi tabaaraka wa taala dafa euh, wax ci suuratul anfaal wa'lamu annama ghanimtum ah yëg leen ne lépp loo xamante ne nii euh, euh, mooy koom ngeen ko am ngeen ko ci koom min shay'in ci lu man di doon fa anna lillahi xumusa borom bi la ñeel li nga xam ne mooy boo ko xaajee juróomi xaaj benn xaaj ba walil rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam walidul qurba ak way jege ñaale muy way jege ñaale yonent bi lay saasa wal yataama ak ñi nga xam ne ñooy way jirim yi wal masaakin ak way ñàkki wabni sabil ak doomu yoon in kuntum leen nekk ngeen amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir ca suratul anfal surat ayat 41 waaw bi mu waxee lépp loolu nag daa tax lenn ci boroom xam-xam yi jàpp ne sab sabaayaa yi ñëwoon mu yii nii ci loolu lañ bokk ci xumus bi la woon moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon séddale moom la moom moo ñëwoon léegi nag Seydina Ali nam radiyallahu anhu dégg que ne loolu am na mu wax soxnaam ala euh, radiyallahu anhuma ngir mu dem wax ak yeneen bi alayhi salaatu salaam lool euh, ñu bari noonu lañ ko jàppe waaw même bu dee am na riwaay buy ñëw boo xam ne tuddoon nañ ko mais boobu dafa desee dëgër que ne non non non yonent saa sa Seydina Ali nee kenn ci muur yi moo mayoon yonent bay saa sa may bu doon loolu saxoon na comme li al imaam al-Hasan Hajar wax ne loolu moom bu saxoon façon njàngat yi ci yenn boroom xam-xam yi di wax ci wàllu xumus beeg yooyu yëpp day da dootul amati cëslaay loolu dootul amati cëslaay bañ koy wax di ci taxaw déedéet. waaye nag sauf que mooy loolu dafa dese li nga xamante ne mooy dëgër voilà mooy dese naa dëgër affaire boobu waaw léegi bon même al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah euh, mu ngi ci doon wax tamit ci wàllu lii nga xam ne yeneen saa salaam bu dee xumus bila la moo tax ñenn ñi ne al imam at-Tabari euh, euh, non ci al imam al hafiz rahimahullah ibn hajar da qaala alqaadi ismail mu ne alqaadi ismail nee na rahimahullah hada alhadith yadullu ala anna lil imami an yaqsima alxumus haythu yara li anna al arba'ata al axmas istihqaq lil istihqaq alghanimin walladi yaxtassu bil imam huwa alxumus wa qad mana'a sallallahu alayhi wa sallam ibnatahu wa a'azza an-nas alayhi min aqrabihi wa sarafahu ila ghayrihim mu ne hadis bi bokk na ci yi ñuy jànge dalil la bu rëy tegtal la te ne imam bi ki nga xam ne moo jiite jullit ñi loolu nga xam ne bu xare amee comme li borom bi wax léegi ci aaya lanfaal bi lépp lu ngeen am màng am na bu ngeen ko xaajee juróomi xaaj am na xaaj boo xam ne bu ko kenn ci laal yàllaa ko yonentaama ko moom alayhi salaatu wassalaam ak li nga xam noonu la wax ci suuf léegi nag yonent saa sam bu fi newul ki nga xam ne moo ko fi toogal di xalifaam kooku day am possibilité daal di koy séddale li nga xamante ne moom la gis xay su yaraa lu mu gis rek jàpp ne fa la fala euh, yëwénal gën a nekk mu def ko ndax yeneen paar yi ñeent yi loolu moom ngir ñi nga xamante ne mooy ña ko yi la mu ne hadis bi lu tax bu wax lool parce que même saa salaam fii daf koo xañ euh, ki nga xam ne mooy doomam ci gën a tedd ci nit ñi ci moom ci ñi ko gën a jege muy sayyidatu Fatima radiyallahu anha ba pare daal di koy jox wa sarafahu ila ghayrihim mu jël paar boobu daal di koy jox ñeneen muy wax ahlu sufa yi nga xamante ne nee déedéet bi mu gis nañ Seydina Ali radiyallahu anhu bi ko biñ ko ko wax moom Sayyidatu Fatima ne ah dañoo dégg nag ay ay ay sabaya dikkal nañ la ay jaam ñu bëggoon boo ñu ci mënoon a jox kenn euh, mu ñuy jàppale ci liggéey bi mu a déet du ma ko def loolu am na lu ma ci xalaat ba pare mooy du ma ko jox bàyyi waa suffa waa ahlu suffa seen biir yi di lemu ndax xiif ni may def mooy damay jaay jaam yooyu yëpp daal di koy jël alal ja daal di koy dépenser ci ñoom loolu la may ne dafa koo xañ sayyidatu Fatima radiyallahu anha ba pare wa sarafahu jox ko ñeneen euh, ñoo xamante ne ñooy waa ahlu sufa mu ne wa qaala at-Tabari al imam al-hafiz ibn Hajar mu ne kanta al imam at-Tabari rahimahullah mu wax lu mel ni al-Qadi ne law kaana sahmu dhawil qurba qisman qasman qisman hmm, mafruda la axa la uxdima ibnatuhu voilà la uxdima ibnatuhu wa lam yakun li yada'a shay'an ixtaarahu Allahu ta'ala laha wa amtanna bihi ala dhawil qurba mu ne al imaam at-Tabari wax lu mel ni al-Qaadi Ismaïl mu teg ci ne mooy li mu wax mooy lan bu doon ne mooy partie dhawil qurba boobu aaya bi wax sànq na lillahi Euh, euh, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidhil qurba mu ne loolu nag waar boobu paar boobu bu doon ne farata boo xam ne bu yàlla teg te kenn waru ko laal kononte kon yeneen saa salaam dina liggéeyloo dina ut koo xam ne jaam bu mu jox doomam ji alay radiyallahu anha abdullah te doom kononte kon doonu loon bàyyi dara loo xam ne boroom bi moo ko tànnal moo leen ko tànnal jox leen ko jox ko ay jegeñaale moom alayhi salaatu salaam mu koy mu leen koy bañ a jox mu ne wakaza naka noon qaala at-Tahawi mu ne naka noon la al imam at-Tahawi al-Hanafi rahimahullah wax wa zaada mu yokku ci ne wa inna Aba Bakrin kan Seydina Abu Bakr wa Umar ak Seydina Umar radiyallahu anhu axada bi daalika ci lii yore saa saam def ci lañ jàpp waaye al imam al-Hafiz nag rahimahullah Euh, mu ne mooy mooy ñi lan lañ wax mooy ñoom dañoo jàpp ne affaire bi daal imaam bi mooy xool par boobu ci li nga xam ne daal li mu gis ne fa la euh, maslaha dina nekk waaye al imaam al xaafis da ne waaye is di di tegtaloo nag ci xadiis sayna Ali bi amaana fii euh, nazar quoi am na les ciy seet waaw li annahu yahtamilu an yakuna dhalika min al fay ndax c'est possible que mais alal jooju ñii ñoom ñu doon laa yeneen saa salaam que ne lool ci alfayu xam nga alfayu ak alganima dafa wute maa afa allahu ala rasulihi loolu leeral na ko foofu mooy li nga xam ne ay alal la lu borom bi tabaaraka wa taala di jox yonentam di jox jullit ñi alayhi salaatu salaam wa ci loo xam ne xeex amul bal tàqul xeex amul dañoo ñëw yéefér daw ñu nangu alal ji dem loolu wuute naag bi nga xam ne xare daa am mu ne c'est possible mu nekk ci fayu bi waaw alors que xumus bi ñu li ñuy wax lool ci ganima lay doon waaw te nan lañ koy séddalee loolu imaam Abu Dawud daal dina koy solo que niñ koy defee quoi voilà kon nag loolu euh, loolu en tout cas euh, wallahu taala alam euh, hadis ba le doon wax biñ doon biñ ubbee sànq bi ñuy tàmbali wax ji mu naan lool moom bu doon dëgër na da doon teggi li nga xamante ne mooy façon wax yi yëpp bu doon ne benn buur ci buur yi ñoom ñoo ko jox wallahu taala aalam wallahu taala aalam léegi kon côté boobu leneen liñ ciy jàng mooy tamit ki nga xamante ne mooy borom kër gi man na bu gisee benn loo xam ne man na ko digal soxnaam ne ko demal def ko mu dem def ko loolu dara newu ci parce que moo tax Sayyidatu Fatima daal di dem mu ne ko demal nga wax ak sa baay bopp waxal ak yeneen saa salam boog amaana mu may ñu mu man ñoo kii waaye ba mu demee tamit leneen liñ ci jàng mooy bu dee da ngaa dem di seet nit ngir aajo boo ko fekkul euh, li gën mooy bu dee gis nga fa koo xam ne moom man nga ko wax bu ñëwee moom mu fàttali la ay mbiram wala mu ne la jaaroon nga fi loolu nga def ko te loolu la sayyidatu ma def radiyallahu anha mu ne sayyidatu Aisha bu bu yeneen saa salam ñëwee de xanaa nga ne ko jaaroon naa fi dama soxla wax lu mel noonu tamit bim jaaree ci yaay ummu salama radiyallahu anhuma wa ardaahuma voilà euh, euh, al nag nu mu tudd al imam euh, ibnu Battal al imam no al imam at ni imam al-Hafiz Hajar wax ci côté boobu mu naan loolu tegtal la di wane makaana ummul mu'minin min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu khassatha fatimatu radiyallahu anhuma bi safara baynahuma wa bayna abyaduna sa'iril azwaj mu ne loolu day wone euh, dayo ak tamit place bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha amoon ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ba sayyidatu Fatima bi mu ñëwee fekk ko fi moom la ko jagleel ngir ne ko bu ñëwee nga daal li ma koy wax waaye loolu noonu al imaam al xaafis dane loolu euh, façon njàngit bi lu ñu mën a seetaat la moo tax mu ne mbir mi daa mel ni nekkul woon ne rek dafa daf ko jagleel que ni euh, yeneen saa salaam kër Sayyidatu Aisha la nekk kon xaaral fala ay xaaral ma dem foofu amaana besoin bi mooy acte bi mooy xew-xew bi moo xew mu daje woon ak loolu parce que bi bi mu dañoo dégg rek ne jaam yi yeneen saa salaam kat ëmbil nañ ko ay jaam yu bari rek ci saase Sayyidina Ali radiyallahu anhu daal di ñu waxtaan ci mu ne ko waa doo dem gis yoneen saa salaam boobu moom ba bu ñu ci ne dimbalee kenn léegi nag loolu xam nga lool suut mooy loo xam ne dafa tombe ba pare am na riwaaya buñ la waxoon ne la sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha ci boppam am na riwaaya bu ne sayyidatu Fatima wax na ko tamit jaar na buntu néegam tamit waxaale ko ne ko boo gisee yoneen saa salaam nga euh, tuddal ko loolee voilà te ñaar ñooñ rek moom bu leen ko tuddee comme que ñoom ñoo doon kilifaay soxnaa yeneen saa salaam sayyidatu Aisha Salama day doy ci ñëpp waaw parce que <laughs> waaw ñenn ñi sayyidatu Aisha lañ ginoon euh, lañ doon nekkal ñenn ñi di nekk ak sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha bon léegi boo waxtaanee koo ci wax sa yóbbante moom mooy yow leer na la sa yóbbante dina jot wallahu taala alam waaye tamit li sayyidatu Aisha dañ ciy jànge ne yow buñ la yóbbante radiyallahu anha bul ñëw di sàggane yóbbante bi wax nañ ko bii weesu parce que euh, yeneen saa salaam biñ ko ko bi ko Sayyidatu Aisha ne ah Fatima de ñëwoon na fi dalaa soxla mais loolu dafa guddi woon neewul ah guddi na naa bàyyi ba suba da ngaa xam ban soxla la ñu bari loolu la ñuy jéemal bi di jéem a ut seeni kii daan naan damaa yaakaaroon léegi nag bu dee lu weesu la nag ñu bàyyi ba suba wax ko ñëwee loolu weesu na ay léegi njaaxum amoon wala boog lu metti dal waaja Euh, ñu koy wax mu ne ndax ñëwoon naa euh, yóbbante woon naa ñëw naa fekkuma la fi yóbbante ñu laaj ci ndaw kañ ko yóbbante mu naan moo man maa ne woon xam naa daa guddi xanaa léegi mu nekk fay rëccu lu tax parce que ñàkk doxal lii dañ laa yóbbante da ngaa xam aajoy waa ji nu mu toll waxal bu dee da ngaa fàtte loolu fàtte moom beneen affaire la mais am na ñoo xam dañ dut fàtte dañuy toog fenn mu nekk seen xel de ñu nekk fi naan moo xam naa guddi na nañ daay ba yow lu <laughs> yow defal liñ la wax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha neewul ah yoneen saa sallam kat nii guddi na waaw yoneen baax na ba yoneen saa sallam ñii ba Sayyidatu Aisha wax ko lool dafa dem directement lool tamit dañ ciy jàng ni nit bu la nit waxee ne diw dalaa soxla bu mu nekk di soofantalu soxlaam xamoo soxlaam nu mel waaw xamoo lan la soxlaa nga ñëw ah ah koo xam ne jóge na këram ba ñëw sa kër seet la fekk woo fi yóbbante boo ñëwee yow itam ñu wax la loolu ki ñu yóbbante bu defee mi yow mi nga xam ne yow lañ doon sàkku tamit war ngaa war a def sa rôle sa mooy lan ah soit bu dee léegi borom bi yombal na téléphone yi nga woote euh, wala yu mel noon wala à ah, au minimum en nga def dara wala nga demal sa bopp moo gën a mat mais toog naa ndax ah, grawul comme ni nga xam ne sàggan maan yi léegi ñoom lañ mel léegi suñu jamono da gis gaa yoo xam ne noonu lañ mel waaw mooy mbiru jàmbur dañ leen di wax mbiru jàmbur ñu koy soofantal te bu dee ñoom la ñu bëgg nag ñoom waa ji taxaw ci seeni mbir moom mooy ñoom du ñu placé mukk seen bopp place ka ka leen soxla waaye ñoom bu doon ñoom ñoo soxla nag waaw te képp ku tàmm di def lool bés a ngi ñëw ci biir bés yi boo moywul boroom bi dina la nattoo bés ba ngay soxlaa soxla boo xamante ne boo moywul entre la vie et la mort ngay nekk waaw nga woo koo xamante ne nii wala kii koo xamante ne. mu soofantal la nga jaare fa dee nag voilà wala lu metti dal la loo xamante ne nii dalay topp ba sa jeex muy lu metti waaw bu boobaa nag lay comprendre moom li muy soofantal yóbbante nit ñéeg liñ koy wax diw nee na daa soxloon ah bu ma kiiwee kii yu mel noonu ba pare jàppe ko am fo ah, doom ji de xam naa damaa nam ma rek ah. jaru ko waay eh, nañ tëdd ba suba déedéet ci saase la dem ah bii bari na gaa yoo xam ne nii la xalaate mooy lii ma wax noonu la ñuy ah ah boo wala boo mooy problème xam naa lu tax mooy du waxoo xamoo ko ah da yaakaar da ngaa xam lu tax xamoo ko da nga ko mooy sa yaakaar bu rëy nga am loolu mën naa la koo nangul xam naa ko xamoo ko da nga di yàlla da xam léeg-léeg sax nga sii mën a la doonoo loolu waaw kon yeneen saa saa bi ñu jàngal ne nit. bu ko xeebal problème am bu ko xeebal yitteem bu nee da soxla bul ñëw naan ko ah loolu moom garaaw ah ko xam naa ko ko wax moom yu ñàkk solo rek waaw léegi nag après ñu ne la ah sawaay de ñu tàggela ko nag moom de médicament la soxla woon te amul amul ko jënde te yow foogoon na ne am nga ko mu leer na yow am nga ko ganaan laay nga nekk fa di rëccu nag léegi nag di di di am ay remords sa di sa dund gi li ci des yëpp te yaa ko teg sa bopp ndax sàggan waaw loolu du jikkooy jullit du doxalee nu jullit yoneen saa salaam lii nañu jàng waaye tamit gis nañ leneen luñ ciy jànge mooy yoneen saa salaam ci saase kon li ñëw waaw bi mu ñëwee dafa yëglu comme ni nga xam ne noonu la euh, lañ ko waxoon bii weesu waaw loolu am sauf que ñenn ñi dañoo jël riwaaya yi nga xam ne ñoo ñëw euh, sax saxiixay ni que ne gisuñu luy wane ne gisuñu luy wane ne euh, euh, gisuñu fuy wane ne yoon saa sam bi mu ñëwee dafa dafa yëglu que loolu day wane ne waaw imaam bi ku nit ki bu amee goroom ak soxnaam doomam bu neexee dugg ci ñoom saa yëglu waaye loolu dëgërul voilà. loolu comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne lool déedéet riwaaye yi leeral na Seydina Ali nee na dafa yëglu bi mu yëgloo rek ma dem bay jóg mu yëg ko ne man ne ma ne ma taxaw ne man jarul ngeen di buuru man man ngeen a toog man ngeen a tëdd fi ngeen tëdd waaw kay mooy yëglu même bu dee ne foo man di dem waaw amul ne man saa kër nday laay dugg sama kër baay laay sama néeg baay sama kër doom sama kër nàngam amul dara lu may yëglu damay ñëw rek na dëxëy daal di dugg déedéet di jaay ne waay lan waaye yëglu lan waaye bañ a yëglu kon loolu daa am solo quoi am na leneen tamit luñ ciy jànge mooy yeneen saa saa doxalinam bu rafet bi mu ñëwee euh, taxawul fee tiim leen di wax quoi <laughs> waaw taxawul fee daan leen naa naa ñëw laaj ne ah nuyoo ne ne dañ maa xabaare be Fatima ne ñëwoon nga fa dañ maa soxla woon waaw mu ne ko léegi mu am na yenn riwaaya si <laughs> riwaaya nee na dafa dafa dafa am keer sa wax waaw léegi bon man ko mais waxal waxal <laughs> léegi mu naan yone yone saa léegi mettre ko à l'aise la ko mettre à l'aise dafa ñëw dugg seen diggante dugal seen ay tànkam seen diggante ba Seydina Seydina Ali nee na may yëg dëgg euh, seddaay dëgg euh, dëggu tànkam ci sama dënn bi waaw mooy ngir mettre leen à l'aise léegi nag ñu wax waaw loolu tamit mooy nit ki ki ngay waxal il faut ngay mettre à l'aise ki nga xam ne da nga nekk di discuter moom waaw boo xamee ne am na benn gen ngir wax la li mu bëgg a wax nga xam ne boo defee lii di ko mettre à l'aise ba mu mën a wax li mu bëgg a wax bu boobaa def ko bu ci bu ci gàttañlu waaye bu ko bàyyi ci nga xam ne mu ngi mal à l'aise nga bàyyi ko ci noonu rek ñëw fii mu nekk fi di di di bute ci mooyéeg ah manu la wax lu leer di dam lam na ñuy dam ak lu nekk nga taxaw ne ah kon yow daa mel ni amoo loo soxla kon baax na dem sa yoon déedéet loolu mooy lan <laughs> loolu mooy lan te dañ ciy wane mooy jikko yoneen saa saam yu rafet ak ñi nga xam noonu la doon doxalee gorom yi ak doomam yeeg yooyu voilà ci doxalin bu rafet waaye leneen luñ ciy jànge mooy bi ñu ko waxee soxla si yeneen saa salaam dane déet du ma ko def <laughs> eh, du ma ko def waaw bàyyi waa ahlu sufla waa ñoom tatwi butuunuhum seen seen seen seen seen bu seen biir yi di leemu ndax xiif loolu du ko def loolu ñu koy xamee ne xoolal léegi suñu njiit yi yaa subhaanallah mooy ñoom seen doom wala waxuma seen doom rek seen dak du ñu ko privé dara ci mbirum li ñu yor loo xamante ne kat mbiru aljamia la waaw lépp ko moom l'argent du contribuable ñu jël ko ñoom di ci jaayum baax waaw bu dee ñeneen seeni seeni xame la ñuy defal lool bul xalaat mukk seen doom rawatina seen doom bi jigéen waaw yoneen saa sal ne duma leen ko defal de li ngeen ma ñaan moom manuma leen koo defal jox leen ñoo ñooñu daa am lu ma ci xalaat ñooñu dama leen di jaay waa suufa way ñàkk ñi nekk ci jàkk ji yow duma leen defal lii bàyyi leen ñoom seen biir yi ñuy gis non duma ko def dama leen di jaay jël alal ji jox leen ko dépenser ko ci ñoom waa xaw takat mooy doomam jim ne man sama daggit la ci man la ne déedéet man du ma la defal loolu waaw utal man ma bon ku may liggéeyal yeneen saa sam doo ma jox ku may liggéeyal mu ne ko du ma jox am na ñu ma yor mais du ma la jox kenn ñooñu waa suppa laa koy laa leen laa koy waajal <laughs> non mais ñun fii naan la waaye ñoom ñooy ñoom ñooy yeneen saa sam di ay caaxaan kat fi ay privilège rek lañ nekkee waxuma la sax yi nga xamante ne mooy mën nañ koo jox seen doom yi de mooy yu nit ñi yoo xam ne ak ñeneen ñoom lañuy jël di jox seeni doom ñoo seeni njaboot <laughs> waaw ñoom seen bamba di ñi moom di di trinque di trimer boobu <laughs> waaw di dee ñoom ñu nekk di bànneexu ñu ne la nag walla ñoom ñi ñoo toogal yooyu saa saa kañ fan lañ ko toogal toogaluñu ko fi fen dañ seen seen seen bakkan lañ fi toogal seen bakkan képp waaw lañ fi toogal waaw xam nga ne moos ñooñu du ñu ñëw privé seen doom dara ngir woy ñàkk ñi ñoo xam ne ñoom parce que ñii ñoom ñoom problème bi ñu bi ñuy jàngonteel waa lu sufa problème lekk la amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan yéen nag li ngeen di ut mooy da ngeen bëgg ku leen dimbalee ku leen di jàppale ci seen liggéey bi metti na yoneen saa salam bañalu leen lool de parce que Fatima daa liggéey ba loxo yi xaar voilà yoneen saa salaam loolu lépp xam na ko waaw moo tax ci am na ci riwaay boobu dana ko yaa Fatima ittaqillah ragalal yàlla nga liggéeyal nga jaamu yàlla te liggéeyal sa boroom kër voilà loolu noonu mooy jaay dañ koy def léegi te moom la doon wax bee weesu ci ne ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax yenn fuqaha yi naan bu dee waa ji sérif la <laughs>